ñu ngi woon ba léegi ci introduction gazawaatu rasulillah sallallahu alayhi wa wa saraya wa bu'uthu muy euh, li nga xam ne mooy introduction ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ak li nga xamante ne nii mooy yónnee yi nga xam ne moom la doon yónnee moom aleyhi salaatu wassalaam nga xam ne doonul woon dem ñu ngi woon ci euh, introduction boobu ba léegi ci wàllu jihaad di jihaadul kuffaar ginnaaw bi ñu gisee jihaad ci wàllu lu général ci jotaay bi weesu ñu ngi woon ci introduction ndax lan mooy àttee jihaad xeex ak xare yéeféer yi lan mooy àtteem loolu gisoon nañ ko te waxoon nañ la waa jumhur rahmatullah alayhim di jumhurul ulama di majorité boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne jihaad dafa nekk fardu kifaaya mooy dafa nekk loo xam ne bu ci ñenn taxawee wàcc na ñi nga xam ne ñoo ci des comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon toppoon ak imaam alxaafid ibn xajar ci alfat li nga xamante ne moo ñu leeraloon masala boobu indiwuñu ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim te waxoon nañ amaana loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër indiwuñ woon nag dalil dañu toppoon rek li mu wax moom imaam alxaafiz rahmatullah alayhi ci wax yi ak tamit ku nekk fi nga ko tegoon waxu ñoom imaam al-Mawardi imaam as ak ñaan ak ñoom ak jumhuurul ulamaa yi nga xam ne ñoom Euh, dans le ensemble dañ ne fardu kifaaya la waaye loolu mooy li gën a dëgër incha allah te yi koy bokk na ci li koy dëgëral li aaya bi wax ci suuratu tawba aaya 122 suñu boroom subhaanahu wa taala ne ba'd a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim wa ma kaana al-mu'minuuna liyanfiruu kaaffa wama kaana almuminuuna liyanfiruu kaaffa falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahuu fi ddiin waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim la'allahum yaxdaruun suñu boroom subhaanahu wa ne wa maa kaana li yanfiru kaafa mu ne wa maa kaana jullit ñi warul ci ñoom li yanfiru ñoom ñépp ñu géndandoo dem ci noon bi di xeex ak moom kaafa mbooleem ñoom ñépp kaafa ñoom ñépp kon da gis ni ndax lan comme niñ ko waxe il faut am ñu reste bi yore affaire courante yi ak yeneen yi nga xam ne dañ koy soxla ci dëkk bi ñépp mënuñoo génn doona ñu ngi jihaad moo tax mu ne wamaa kaana lil mu'minu li ñam firu kaafa ñoom ñépp ñu génn dem jihaad yi ñoom ñépp non ndax saxaaba yi radiyallahu anhum miñ déggee fadailul jihaad ci nekk ak tamit yi ci yonent bi alayhi salaatu wax li ci alxuraan wax ñoom ñu bëgg ñoom ñépp sariya bu amee ñoom ñépp ñu daal di bëgg dem bàyyi fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ñoom ñépp ñu ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëkk bi ko fay ne suñu boroom ne nag wama kaanal mu'minuuna nekkul ci jullit ñi li yanfiru kàffa ñoom ñépp ñu génn dem di xeex ak noon bi fa lawlaa nafara ak a neexoon fa lawlaa nafara lii mooy day joxe indication mais lii mooy wane ne que ne lii day wane ne kon jihaad du farata ci ñépp fardu kifaaya la falaw laa mooy fahal laa nafara min kulli firqa ci mbooloo mu ne bu doon am na ñu fa jóge minhum taaifa mooy ñoom ñépp duñu dem mais am ñu jóge ci ñoom dem génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu dem ci jihaad yi te lii façon firi bi moom la imaam al-Hasan al-Basri wax te borom Zadul Masir di imaam Ibnul Jawzi nee na boobu ashba moo gina a euh, niroo te moo gën a amaana mooy li gina a niroo euh, ànd ak euh, li nga xam ne mooy aaya bi contexte a ki nu mu siyaaq bi muy ni mu ñëwee noonu aaya bi lool firib imaam alxasanul basri ndax dafa am ñaari wax yenn boroom xam-xam yi rahmatullah mooy li ma junj léegi que ne ñoom dañuy génn dem ci sariya yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam day yónnee te demul ñoom ñépp ñu bëgg a dem bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu salaam ci ci ci ya mu ne leen déedéet loolu benn wax la beneen wax bi nag mooy waxu ku mel ni imaam alxasanul basri rahmatullah alayhi moom mu ne déedéet loolu mooy lan mooy ñu génn fa lawlaa nafara min kulli firqa wa maa kaana al mu'minuuna li yanfiru kaffa mooy ñu génn ñoom ñépp ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam dem ci ghazwa yi bàyyi dëkk bi kenn du fane loolu la imaam ibn al jawzi la gën a fa lawlaa nafara min kulli firqati ñoom ñépp waxuñu ñoom ñépp ñu dem mais mbooloo mu ne am ñu fa jóge fa benn mbooloo li yatafaqahu ngir ñu jàng seen diine xam seen diine moo tax akbar fan lañuy jàngee seen diine li yatafaqahu fi diin jàng ay fi jàng seen diine gën a seen diine ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa lu tax pour pourtant xare lañ dem mais mu ne li yatafaqahu buñ demee ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam di geeri li yatafaqahu fi diin ngir ñu am fiq ci diine ji dégg diine ji jële fa jànge fa loo xamante ne nii ci jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam ci jihaad ji ndax jihaad moo tax ma euh, ma ne woon partie bii moom ku mu raw bu yaboo wala mbir yi raw ndax gis nga li borom bi wax li ya fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqqahu fi diin wa li yanziru qawmahum idaa raja'u ilayhim la'allahum yahzarun mooy jihaad nekkul loo xam ne rek dangay dem noonu way ray fii géej gi rey nañ ñii ñii lañ ci mu jeex nii ay acte yu bari ci l'islam bi yu ñuy jëfe ñun ñun léegi nii est-ce que xam nañ ne yu ci bari cosaan bi ci ci ci xare yi la jóge ci xare yi fala acte yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jëfe fa la jóge pour gàttal ma wax la ci benn mais mais tiim tiim tiim fan la jóge lu dul ci jihaad jihaad lañ jóge woon Muraysiya ghazwatu Muraysiya boobu noonu fa la tiim foofu lay suñu boroom yoonale daal di yoonal tiim est-ce que xam nañ loolu moo tax ma ne la bu li lii rawee ndax bari na ay acte yooy gis yoo xam ne ci charia bi ci fiqh lépp yu bari yooyu gis yoo xam ne ci jihaad la jóge moo tax jihad kenn du ko jànge nettali histoire rek comme li sama doon wax euh, euh, te ñu ubbee woon ko bi ñuy ci euh, Cheikh Mouhamad Moustapha ne woon mbir yi alxuraan du waxe noonu xasawaat yi du leen jàngale geeru yonent mi alei satu alxuraan du ko jàngale comme nii nettalee histoire noonu kii rey nañ kii kii war a yoon ñaata lañu woon nombre bi lii lañ woon ñi déedéet du ko jàngalee noonu moo tax gis nga loolu noonu ay àtte fiqh yu dul jeex ñoo ci jóge moo tax benn xare rek xoola ghazwatu Uhud par exemple mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi liñ ci tiire ci ay ghazwatu Xaybar ainsi de suite liñ ci jële ci ay masail fiqhiyya yoo xamante ni nii kenn xamul liñ toll da gis kiy def lu bari li mu li ko yàlla wan ak tamit li mën a bind ci téere bi du li ko yàlla wan lépp la mën a wax ci téere tamit ci benn guerre keneen bindul ëpp loolu keneen xoola aj ji rek aj ji aj ji xam nga aj ji yonent bi alei satu dafa ne même fat manaan aj ji fatxu Makka loolu rek li ci nekk tamit ci ay njàngale mooy yépp la moo tax suñu boroom ne bu doon ay eh, bu doon de benn mbooloo bu nekk mbooloo mu ne am na ay nit ñuy jóge ci mbooloo yo ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem guerre te ñu bañ a génn doo ñoom ñëpp li yatafaqahu ngir xoola dem est-ce que suñu borom waxul ngir ñu dem <laughs> ñu dem <laughs> ngir rayante ñi ngir euh, après wala ray noon yooyu mais li yatafaqahu ngir ñu daldi jàng diine dégg diine ji di xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan lay xaree ak ñaar àtte yi fay wàcc ak ni fay doxale Allahu akbar yooyu yépp xoola salaatul xaw julli tiit comme niñ ci ñëw insha buñ ci àggee yooyu yépp ci guerre la am ci guerre la jóge mu ne kon li yatafaqahu ngir ñu dégg seen diine jàng seen diine wali yundiru mais est-ce ñu jàng ko rek ngir ànd ak yonent mi alayhi salaatu salaam dem guerre ngir lañ fay jàng noonu ba pare amaale fa shahaada amaale fa mën a xeex ci yoonu yàlla loolu lépp est dañ koy def rek ngir seen bopp ne mu ne déedéet wali yundiru qawmahum ngir bu ñu ñibbisee tamit bu ñëwee seen ñi nga xam ne ñoo toogoon génnuñu woon demuñu woon gàddaa bu ñëwee ñu daal di leen xupp jàngal leen li nga xam ne moom lañ jànge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam durant guerre bi ñu demoon iza raja'u ilayhim bu ñu dellusee ci ñoom la la'allahum ama yahdharun ñu faire attention prendre leur garde te xam ne buur yàlla fowluwut fowut te folwut voilà kon gis nga lii day bokk ci dalil yi nga xam ne comme imaamul Qurtubi rahmatullah alayhi bi muy ci tafsiram bi aaya bi yu mu koy wax dane lii bokk na ci liy wane ne jihaad fardu kifaaya la comme ni nga xam ne mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu neen ñi comme ni ñu ko waxoo woon li wiitu kon lii day bokk ci dalil yi nga xam ne yuy dëgëral que ne jihaad fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu di des léegi ñun fan lañ yemoon ñu ngi yemoon ci waxu aljawziya ci zaadul maad rahmatullah alayhi fi hadi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam mu ñu doon wax contexte bi nga xam ne ci la ñu yoonal jihaad moom imaam ibn al qayyim gisoon nañu këne waxoon na bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dalee biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam la lamsaar yi accueillir ko jàppale ko mook saxaabaam yi ñu nekk benn mu taxawal fa boole leen def li nga xam ne mooy fraternisation bi boole leen al uxuwa mbokkale diggante muhaajiruuna ak lamsaar yi ñépp nekk benn ramathum al arabu an wal an qawsin waahida arab yu yéeféer yi daal leen mereñu gi yéeféer yi ak lan yi juif yi ñoom wax gisoon nañu dañuy gis ñoom seen réaction euh, ñoom Huyay ibn Akhtab ñooñu gisoon nañ ni nga xam ne noonu lañ doon doxale mooy mettitlu gi nga xam ne moom lañ doon mettitlu nekk jàmm gi yonent bi alayhi salaatu wasallam nekk jàmm te loolu alxuraan tamit doon nañu ko wax alxuraan woon na nettali lool di ko wax tamit yonent bi alayhi salaatu wasallam ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum comme ni nga xam ne loolu la wax ne la tublawunna moom ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim boroom bi wax ci suuratu aali imran aaya 186 mu ne ba la tublawunna fi amwaalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaaba min qablikum wa min alladhina ashrakuu adan kathiira wa in tasbiruu wa tattaquu fa inna dhaalika min azmi al-umuur mu ne la tublawunna di ko wax saxaaba yi radiyallahu taala anhum min al muhaajiriina wal ansaar ne leen la tublawunna waat naa ne man borom bi ne dinañ leen nattu fii amwaalikum ci seen alal yi ñu ngi nii nangu nañ seen alal yi waa Quraysh daal li ciy toog génn leen seen dëkk nangu seeni alal daldi di ciy toog moom ko di ko commercer kon nag xam leen ne la tublawunna waat naa ne man borom bi dinaa leen nattu tamaa leen nattu fii amwaalikum ci seen alal yi ngeen am wa anfusikum ak seen bopp walla yéen ngi suñu boroom def na ñu rey sayyidatu Sumayya daldi duma euh, euh, Yaasir ba fam bam jaare fa faatu ñeneen ñi ñu mbugal leen mbugal yu tar ñi ñàkk ci seeni loxo comme doomu Ummu Salama yi radiyallahu ta'ala ñeneen ñi ñu dóor leen ba seen yaram yi nekk loo xamante ne nii di ko jaarale ci ay taal comme niñ defoon ñoom Xabbaab ibnul Arab di leen ci misu yooyu yépp borom bi ne ñun nag ñoo leen loolu waat na yéen ñi ba léegi ah la tub lawun na wat naa ne borom bi nee na dina leen nattu fi am waalikum ci seen alal yi nam nattu woon ñooñu nag noonu lañuy ñuy nattoo ba léegi ñi tey am otoom dox walla bom benn ki am intempérie suñu boroom wàcce ay ay ay ay ay ay grêlon yu mel ni balu tañ si ñu toj sa pare-brise te ñeme woo jël tout risque mënoo ñeme woo jël risque yëpp ci assurance bi ndax loolu l'islam da koo tere comme que lu la te man da ñàkk nga jël ko al li nga xam ne dañ koo dañ koo euh, daganal ndax nécessité kooku yuqaddaru bi qadriha dañ koy natt le strict minimum obligatoire moom ngay jël moo tax tiers payant nga jël ko teg ko ci amoo garage bi gaare ci mbedd mi suñu boroom taw taw boo xam ne ay granoo la àndal ay glace yu ndaw yu mel ni balu tañ si ne tëf toj sa pare-brise est am lii oh, ak a neexoon waaye ma defoon euh, euh, garantie tout risque déedéet jullit du wax loolu ndax buur yàlla moo ne la tublawunna fi amwaalikum waaj naa ne man borom bi dinaa leen natt ci seen alal yi ah. al oto du alal alal la buur yàlla nan la nattoo moo jël ay bali tañ si taw ko mu toj sa parabrise boobaa da nga naan yàllaa ma ko joxoon ñaata yoon laa ci daw te tojul bu tojee tey kay sant yàlla mi nga xam ne moo ma ko joxoon te boo ko defee mu yokk la kon noonu la wa anfusikum waaye maa leen di waat naa ne dinaa leen nattu ci seen yaram yi ngeen di am ay doom ñuy génn àddina fiñ leen ay doom yoo xam ne commencé màgg ba ngay miinanteeg moom yàlla daal di koy rey wala teg ko feebar bu metti sa àddina yépp nga arrêté lépp bu yàlla ne loolu lépp wala yow ci sa bopp nga feebar maratoo jóg wala def ci yow feebar boo xamante ne nii kenn mënu koo faj ngay dund ak moom mu ne loolu lépp wat naa ne man dinaa leen ko nattoo mu ne nag jullit ñi wala tasmaun na gis nga yéen saxaaba yi fii ngeen nekk madinatul munawwara waat naa ne di ngeen dégg min alladina utul kitaaba min qablikum di tukkee ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon gens du livre yi lu leen jiitu woon di juif yi ak chrétiens yi wa min alladina ashraku ak ñi nga xam ne surtout Medina mooy juif ya fa newoon la wala tasmaun na te waat naa ne man borom bi di ngeen dégg ci ñi nga xamante ni ñoom lañ joxoon téere di juif yi min qablikum li leen jiitu woon wa min alladhina ashraku ak ñi nga xam ne ay bokkaalekatu yàlla la ñoon muy lan bokkaalekatu yu Medina yi nga xam ne ñoo ëppoon arab yi nga xam ne ci waa Aws ak rek gëmuñoon yonent bi alayhi salaatu salaam jamono ji ci première année beeg yooyu mu ne di ngeen déggee ci ñoom looy déggee ci ñoom wa min al adhan lor yu lor ñu leen di lor ci seeni làmmeñ di leen lor di leen wax wax yu ñaaw te du ngeen ci man dara juif yi loolu lañ doon wax Huyay ibn Akhtab moom ba ko Abu Yaasir frère bi ne lan nga gis mu ne adawatuhu ma baqiit xaa nekk noonam fekk naa ngi fi ba pare te yooyu gis nga yii dinañ ci gën gis buñ ñëwee ci li waral ay ghazwatu Bani Nadir ak ghazwatu Qurayza ak yooyu ak Qaynuqa dinañ gis lan moo taxoon contexte yi bu ñëwee ci xare yi insha allah mooy di nga jële ci ñoom di nga dégg ci ñoom azan kafiran moo tax jullit terroriste ñaatoon ngay dégg ci kuffaar yi ñu naan la terroriste même ba yi jullit ñi nga xam ne ñoom jikko yéeféer lañ yor ci ci ci ci domaine boobu même bu dee du ñu yéeféer mais jikko yéeféer épouser jikko yéeféer di traiter seen mbokku jullit ay terroriste ci loo xam ne bi ghayri ilm amuñ ci xam-xam ndax dégg nañ tere si yeneen ne kii ñii ay terroriste lañ États-Unis na kii liste nañ ko ci affaire terroriste yi ci liste yi ñu topp seen mbokk jullit naan terroriste yi même bu ñuy wax sax naan wane nañ kii terroriste bi diw xamuñ ne loolu lu garaaw la wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim bi ne gis nga wax yooyu ngeen di wax di ko jëme ci seen mbokk jullit te amu ngeen ci benn preuve lawlaa iz sami'tumu qultum euh, euh, ñun duñ ci wax comme ni waxoon ci kiiwu ifk bi maa yanbaghi lana ñun waruñu ñuy xuus di wax comme ni ñii di waxe ci loo xam ne rawatina amuñ preuve mu ne gis nga ñooñu ñooñu noonu mooy di nga ci ñoom adan kathiran terroriste fondamentaliste décapita ñoom dañuy décapiter nit ñi ay bandits de grands chemins lañ c'est des hors-loi ay affaire u ñii c'est des c'est des ak lu nekk te pourtant duñ la indil benn preuve lu dul image yu ñu truqué mu ne nag loolu moom yéefee noonu lañuy def mais jullit ñu bari léegi ak médias yi jaaral nañ leen foofu ñuy wax waxu yéefee yi te lu garaw wa tahsabunahu hayyinan borom bi na ngeen jàpp ne wax ci seen mbokk jullit loo xam ne amoo ci preuve bi ngeen koy wax lu yomb lu woyof ngeen ko jàppe waaye wa huwa inda gis nga wax yoon ngeen di wax fa yàlla azim lu rëy rëy rëy la man naa nuur nuural jaam ab jullit man na ko nuural biir safara wal iyaazu billah mu ne kon lool la wa in tasbiru di ngeen dégge waat naa ne dinañ leen nattu ci seen alal yi ak seen bopp waaye tamit waat naa ne di ngeen dégg ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ci yahuudi yi min qablikum te jeetu woon leen fi wa min alladhina ashraku di ngeen ko dégg tamit ci ñi nga xam ne ay polythéistes ay païens lañu adan lor kasiran yu bari wa in tasbiru mu ne yéen nag jullit ñi bu ngeen muñee wa tattaqoo te ngeen ragal yàlla fa inna daalika yëg leen ne loolu de min azmil min bokk na ci mbir yi nga xamante ni nii dañ cee war a dogu daal di ciy sax ci muñ googu muy rëy dara yu rëy kon ñoom juif yi noonu lañ meloon borom bi tamit di wax ba léegi ci ñoom niñ doon doxale mooy li imaam Ibn al ne ramathumul arab te lool kan moo ko Seydina Ubay ibn Ka'b moo ko wax ci xadis boobu imaam al-Bayhaqi keneen daal di solo comme niñ ko gisoon ci jataay bi weesu mu ne mooy ñu sànni noonoo yi arab yi yéeféri ak juif yi moom tamit la alxuraan di wax naan wadda baan a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim wadda kasiirun min ahlil kitaabi law yarudduunakum min ba'di iimaanikum kuffaaran hasadan min 'indi anfusihim kuffaaran hasadan min 'indi min 'indi anfusihim min ba'di maa tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yaatiya allahu bi amri suñu boroom naan wadda gis nga fii mu ne yéen jullit ñi fii ngeen ne Medina gi wallaahi wadda ak xemmem na bëgg-bëgg ku dégg dayo kasiirun min ahlil kitaab li ëpp ci waa gens du livre rawatina juif yii dëkk gi law yarudduunakum buñ leen mënoon a delloo en arrière ginnaaw min ba'di imaanikum ginnaaw bi ngeen gënee yonent bi alayhi salaatu ñoom ak ñoo bëgg seen mébét bi gën a rëy seen souhait seen li ñu doon souhaiter seen meilleur vœu buñ ko doon traduire ci ay kàddu moo ñu delloo leen yeen jullit ñi di min ba'di comme ñu delloo leen ginnaaw bi ngeen gëmee yàlla gëm yonent mi alayhi salaatu wassalaam delloo leen kuffaaram ngeen nekk ay yéefar mais ñu ne borom bi ne lu tax ñuy def mu ne hasadan ndax kiñaan gu ñu iñaan min indi anfusihim goo xam ne nag ci seen xol yi lañ ci seen biir kiñaan gu ñu yàkkal goo xam ne ñoo ko gëm yàlla rek lañ bañ mais loolu mais lu tax kañ lañ def mi ne min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ginnaaw bi leen dégg ji yonent bii alayhi salaatu wassalaam feeñe mu leer naññ ci ñoom que moom la yàlla yónni woon seen axbaar yi comme Seydina Abdullah ibn Salam ak ñeneen yi la tuddaloon xabru yi di doon dégg mu muy jàng suuratu Yuusuf te ñu gëm ñu mel noonu ñoom bañ gisee dëgg ji ñu gëm mais ñëpp ci ñoom ñu bañ mais léegi. Euh, est-ce que suñu boroom dane ko jëlal dem leen nag ngeen xeex ak ñoom déedéet mu ne ko fanfu fanfu yéen jullit ñi malgré yi yëpp mooy faafu na ngeen was waxu te ngeen jég jéggale leen pardonné leen te jéllale mel jaare leen ci éponge ci yu yu metti yi ñu leen di teg ñoom hatta yatiy allahu bi amri ba buur yàlla di indi ndogalam di indi mbiram mbiram boobu mooy la mooy digal gi leen di digal nag ne leen man ngeen a xeex ak léegi ñoom ba pare noo seulement ba pare képp ku nangu nag euh, buñ la nootee ngay joxe ya mooy ngay joxe impôt de capitation bi waaw kon ñu gis ne noonu lañ doon def te imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi dafa solo. Euh, naka noon imaam Ibn al-Munzir ak imaam al-Bayhaqi yi ñu jëlee ci Ka'b ibn Malik ba léegi ci lor yi nga xam ne moom la imaam Ibn Ibn al-Qayyim wax euh, ne ramatuhum al-arabu wal-yahuudu an qawsin waahida wa shammaru lahum an saaqi al-'adaawati wal-muhaaraba wa saahu bihim min kulli jaanib wallaahu subhaanahu wa ta'aalaa ya'muruhum bis-sabri wal-'afwi wasafwi wasafhi hatta qawiyati shawka wastaddal janaax ba léegi ci loolu nga xam ne mooy bi ñu nekkee benn yahud ak arab yéeféri daal di leen nekk benn mere di leen traité de nous tous les noms d'oiseaux waaw sampal leen raayaw noonu moom imaam Abu Dawud imaam Ibn al-Munzir imaam Ibn al-Munzir naka noonu imaam Ka'b ibn Malik ñu daal di solo ci Ka'b ibn Malik euh, euh, ak imaam al-Bayhaqi ñu jële ci Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu ne kaana al-mushrikuuna wal-yahuudu min ahli al-madina hiina qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'dhuuna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu ashadda al-adhaa fa amarahumullah bis-sabri ala dhaalika wal-'afwi anhum mu ne ñoom jullit ñi imaam Ka'b ibn Malik mu ne bi ñu nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooy madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wasalaam ak saxaabaa mi mu ne juif yi ak mushrikuuna arab yi yu Médina yi muy politéistes yi foofu ak juif yi yu waa Médina yi dañ leen doon teg yoodoon ak leen lor ashaddal adaa gin yaa metti lor ay lor yu ñu leen doon tek waaye lool fa amarahu llahu bi fa amarahum llah bi sabr daal di digal li nga xamante ne mooy muñ ala zalika ci lool wal afu anhum ak ñu jëllale leen voilà na ko noon imaam al imaam Muslim tamit solo nañ lu mel noonu noon imaam Ibn Abi Xaatim ak taba ay imaam ak imaam Ibnul Munzir ci Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhuma moo kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabuhu ya'fuuna anil mushrikiina wa ahlil kitaab mu ne yonent bi ak saxaabaam yi dañ doon jéggale di jéllale li nga xam ne moom lañ leen ahlul kitaab doonte léegi loolu mooy pour gën a détailler waxu imaam Ibn al-Qayyim bi rahmatullah alayhi léegi muy continuer mu ne nag fa lamma ishtaddatil fa lamma xatta qawiyati shawka noonu lañ nee ba mbir mi daal di tar nag wax dëgg yàlla seen mbonte yeeg mbir yi gën a tee tar kon fa adina lahum bi mbir yi taree lool nag mu daldi leen permettre suñu boroom daal leen permettre xiina idin fil qitaal mu daldi leen jox ndigal moom boroom bi subhaanahu nag ci léegi ñu daldi di xare ak noon yi nga xam ne nag ñooy kuffaaru Quraysh nii ak ñi nga muy no kuffaaru Quraysh leen doon tooñ ak ñoon léegi naka la borom bi subhaanahu wa joxe ndiga loolu gis nga lii lu am solo ngi nañu ko jàpp te teewlu li imaam Ibn al-Qayyim di wax déglu ko bu baax a baax a baax incha allah ñu xool. jihaad ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa daal di yoonale euh, mooy lépp tadarrujan la tadrijiyan par étape la woon dégg nañ déglu bu baax li mu wax euh, kon mu daldi leen ciy jox ndigal ci xeex nan la leen ci joxe ndigal walam waaye fa adina lahum xiina idin boobu ba mbir ya taree nag fil qitaali ci ñu mën a xeex walam yafridhu alayhim mais farataalu ko ci seen kaw walam yafridhu alayhim du loo xam ne farata la mooy da leen ci jox ndigal permission après dinañ gis buñ paree bay def euh, résumé bi dinañ gis jihaad martaba yim jaar pour ñu farataal ko kon jàppal bi mbir yi taree lool yàlla naan leen muñ leen nag ba mu demee ba à un certain moment nag mu daal di leen jox ndigal ne leen man ngeen xeex waaye farataalu leen ko ci yéen ci nan la ko farataale imaam ibn jarir at-tabari rahmatullah alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne mu dem ba ci imaam ibn abbasin radiyallahu taala anhu wa arda naka noonu imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo ci sanad boo xam ne imaam kii a cheikh ahmad shaakir moom bi muy def liggéey bu rafet bi mu def ci saxiix ci euh, musnad imaam ahmad moom nee na euh, sanad bi bu wér la naka noon imaam at-tirmidhi solo na ko euh, ci xadis boo xam ne tamit bu wér la imaam ibn jarir mu ne xadiis bi mu ngi jóge ci abdullah ibni abbasin radiallahu taala anhu wa ardah imaam ibn abbas mu ne lamma axraja annabiyu lamma uxrija annabiyu sallallahu alayhi wa sallam min makkata qaala abu bakrin axrajuu nabiyahum inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun la yahlikun fa anzala allahu azza wa jalla udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim la qadir qaala abu bakrin radiyallahu anhu fa araftu annahu sayakuunu qitaal imaam ibn jarir ak ñiñ la wax sànq imaam ahmad ak ñooñu ñu soloo jële ci abdullah ibni abbas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ñu ko génnee màkkatal mukarrama muy gàddaay eh, seydna abu bakar ñoo àndoon nee na bi ñuy génn seydna abu ne axrajoo nabiyahum ne ah quraysh de axrajoo génne nañu nabiyahum seenub yonent inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ñun de ci buur yàlla lañu jóge ci moom lañuy dellu buur yàllaa ñu moom indi ñu fii te ci moom lañuy dellu mooy pour yéemu ci lu rëy lu rëy nii naka la ko ay nit mën a defe génne yonent boo xam ne yàlla mi leen sàkk utal leen yonent bi gën ci yonent yi ñu daal di koy exiler daal di koy sànni génne ko rejeter ko dëkk bi exiler ko mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la yahlikunna waat naa ne man Abu Bakar waa Quraysh ñii dinañu àlku ndax nit ñu génn seenub yonent ñii dinañu àlku nee na fa anzala allahu buur yàlla daal di wàcce saar aaya bopp bi nekk ci suuratul hajj di aaya jàpp 40 mu ne borom bi ne udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir mu ne udina jox nañu ndigal permettre nañ lilladina yuqaataluuna ñi nga xam ne dañ leen di xeex muy muhaajiruuna yi nga xam ne dañ leen bunduxataal génne leen seen dëkk yeeg seen kër yeeg seen alal yi bi annahum zulimu këne ñoom dañ leen a tooñ dañ leen tooñ buur yàlla jox na leen permission ñu léegi ñu fay ñu xeex wa inna allaha te buur yàlla nag ala nasrihim la qadir wallahi buur yàlla de ci dimbali leen ku ko man la te ku ko def la ku koy def la te man na ko seydna abu bakar radiyallahu anhu nee na seydna abu bakar ne Ah, bi ma déggee lool fa araftu ci laa xam ne annahu ka dëgg-dëgg sa yakunu qitaal xeex dina am ci riwaaya seydna imaam ahmad ibn hanbal bi rahmatullah alayhi mu ne imaam abdullah ibn abbas da cee yokku lii ne wa hiya muy aaya yii nga xam ne moo wàcc ci suuratul fath udina lilladina yuqaataluun mu ne wa hiya awwalu aayatin fil qitaal imaam abdullah ibn abbas ne te moom mooy aaya bu njëkk bu njëkk boo xamante ne ni dafa wàcc euh, ci xeex xare ak li nga xamante ne ñoo yéeféri Makka yi ah, loolu mooy permission bi léegi loolu mooy comme ni ko moom tamit la imaam Ibn Isaaq wax ñoom imaam Ibn Sa'd ñoom ñépp rahmatullah alayhim ñu ne aaya bi njëkk a wàcc di permettre xeex mooy udina lilladina yuqaataluun kon moom la imaam ibn qayyim ne fa fa la lahum ñu daal di leen permettre xiina idin fil qital bi mbir yi taree lool suñu boroom daal di leen permettre ñu mën a xeex léegi walam yafridhu alayhim waaye farataalu ko woon ci ñoom loolu mooy première étape bi gaa muy deuxième étape bi boo seetloo ndax lan jihad depuis Makka ba ni muy Medina ba mbir yi tar mi dafa nekkoon loo xam ne dafa xaraamoon moo tax imaam Ibn al naka noonu wax na ko te imaam al-Hafiz Ibn Hajar tamit reprendre na waxu imaam Ibn al-Qayyim bii ci Fathul baar yi mu ne kaana muharraman jihad dafa nekkoon loo xam ne dañ koo xaraamaloon au bi moo taxoon Makka ni ñu ko waxe woon te gisoon ko ci qissa Seydina Xabbaab ibn al-Arat bi radiyallahu anhu yooyu yëpp yiñ leen doon duma ba ci rey ay bakkan yaa maye des des des des des vies qui ont été perdues yoo xam ne dañ leen a rey yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen muñ leen sabran ala yaasir fa inna maw'idakumul janna muñ leen yéen waa kër yaasir te ngeen xam ne seen rendez ëllëg mooy àjjana ndax dafa xaraamoon jihaad jamono jooj moo na imaam Ibn al ne kaana muharraman jihaad dafa nekkoon loo xam ne dafa xaraamoon ba ni nga xam ne fii ci madinatul munawwara ala saakini abdon salatu wasalaam ci la leen borom bi subhaanahu wa di joxe permission ñu def ko ci udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu que ne permettre ñi nga xamante ne nii ñooy xeex ñoom lañu xeex na ñoom lañuy xeex bi annahum ko ne dëgg-dëggu ñoom zulimu dañ leen a tooñ te buur yàlla ku man la pare na te sax defal na leen ko moom kii nekk na koo xamante ne ni dimbali na leen te loolu la leen digoon muy lam leen digoon ci ñu duma yéeféri kon loolu mooy deuxième étape bi ginnaaw bi mu xaraamee ñu permettre ko ta walam yafridhu alayhim te buur yàlla farataalu ko ci ñoom léegi nga ne ma bala ngaa dem aaya bii suuratul xajj makkiya la euh, ne udina lilladina yuqaataluuna bi an annahum zulimu mais dang na yow jamono ji yépp dara wàccul woon lu leen di permettre xeex ba Makka la wàcc Medina la wàcc ndax bu dee aay bi saar bi wàcc Makka la wàcc makkiya la te eh? udina lilladina yuqaataluuna fa la ne woon kon kay mooy Makka la woon te yow xadiis bi nga wax nii Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu kañ la ko wax ba ñuy génn Makka la ne woon ñoom di génne nañ seenub yonent wallahi la yahlikunna dinañu alku fa anzala allahu suñu borom wàcce udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu que ne permettre nees permettre nañu ñi nga xam ne ñoom la xeexal di leen tooñ que dañ leen a dañ leen a génn di xeex ak ñoom que ne mushrikuuna yi xeex ak ñoom sonal leen génn leen dëkk bi que ñoom dañ leen a tooñ waaw léegi lënt lënt boobu laa bëggoon nga leeral ñu ma ne la nañu jox kàddu gi imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi mu ne muy tontu lool mu ne waqad qaala at-taa'ifa inna haadha al inna hadha al idna kaana bi makka wa suura makkiya mu ne wa hadha ghalatun li wujuh mu ne nag amaana yow sa question bi ngay laaj d'ailleurs am na sax ay nit ñoo xam ni ay mbooloo yu ne ndigal lii suñu boroom joxewoon gir xeex loolu màkka la woon xam nga ci jotaay bii weesu waxoon naa la bi ñuy poser question kañ lañu farataal non pas farataal mais kañ lañu yoonal jihaad imaam alxaafiz ibn xajar dane waqad shuri'a aljihaadu bil madinati munawwara ittifaaqan dane jihaad ñu ngi ko far loolu la wax ci alfat ñu ngi ko farataal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ittifaaqan ci loo xam ne boroom xam-xam yi dañ ci dëppoo loolu gisoon nañ ko mais mais buñ la nee lii dañ cee dëppoo ak ijmaa la bokkuñu ijmaa mooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom mooy boroom xam-xam yi ñoom ñépp ci dëppoo ittifaax nag mooy buñ ci dëppoowe mooy ne c'est pas plus c'est pas largul comme ijmaa buñ nee dëppoo nañu lool tekkiwul ne bépp boroom xam-xam moo ci dëppoo am na ñu ne comme li imaam al euh, euh, Ibn al-Qayyim wax ni dafa am ñoo xam ne dañ ne jihaad ñu ngi ko yoonal màkk yoonal waxuma faratal li faratal moo tax mu ne am na ñooñ nag lay tontu mais ñi ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi te lool mooy li dëgër insha allah mooy ne jihaad màkk lañ ko Medina lañ ko faratal comme niñ ko gise woon ci jataay bi weesu ak moom lañ toll ni imaam Ibn al-Qayyim mu ne am na benn ak mbooloo bu naan que ni aaya bii euh, ndigalu jihaad màkk la woon wa suurata suuratul xajj bii mu nekk makkiya suuratul makkiya la mu ne wa hada seen wax jooju pas suuratul xajj du makkiya de loolu waxu ko mais le ñu ne ndigal li Makka la woon loolu la ne loolu xalat loolu njuumte la li wujuub ay wàll yu bari yuy wane ni ñooñ li ñu wax du noonu mu ne bi ñu njëkk ahaduha anna allaha lam ya'zan bi Makka lahum fil qitaal wala kaana lahum shawka yatamakkanuuna biha min alqitaali bi makk mu ne bi ci njëkk mooy buur yàlla da wax jooju buur yàlla digalu leen ñu xare biir màkk tasax biir màkk wala kaana lahum shawka amuñu woon al quwwa mooy shawka mooy amuñu woon doole boo xam ne ci mooy jàppandi ci ñoom ngir ba ñu mën ci sukkandikoo di xareek nooni lool amuñu ko woon biir màkk loolu benn la mu ne deuxième nga ne waa man am na boo xam ne ba léegi euh, jaaxal na ma mooy waxu Seydina Abu Bakar bi radiyallahu anhu këne bi ñuy génn la woon mu ne waaw loolu sax moo gën a tax mu ne am na siyaaqal aaya deuxième bi wane ne waxu ko ne digalu joxe euh, gàddaay Makka la euh, xeex Makka la woon loolu njuumte la beneen bi mooy am na siyaaqal aayati yadullu ala anna al idni ala anna al idna ba'da al hijra wa ixraaj ba'da al-hijrati wa ixraajihim min diyaarihim fa innahu qaala alladhiina uxrijuu min diyaarihim bighayri haqqin illaa an yaquuluu rabbunaa Allah wa haa'ulaa'i humul muhaajiruun Allahu akbar imaam Ibn al-Qayyim ne deuxième mbir buy wane ne loolu njuumte la wax jooju mooy que ne contexte aaya bi day wane que ne ndigal li ndigalu jihaad après hijra ji la woon. après biñ leen génnee Makka ndax lu tax ndax aaya bi ni mu continuer pour nga jàpp nañ jël aaya bi lépp wax lépp aaya yi yiy wax loolu aaya bi dane dax a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxrijuu min diyaarihim bigayri xaqin illaa an yaquuluu rabbuna allah walawlaa dafcu allahi nnaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru smu allah wa masaajidu yudkaru smu yudkaru fiiha smu allahi kasiiran wala yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha qawiyyun aziz alladina in makkannaahum fi l ardi aqaamu alsalata wa aatawu zakata wa amaruu bilmaarufi wa nahaw an ilmunkar walillahi caaqibatu lumuur kon aaya bi loolu la wax boroom bi subhaanahu wa taala pour wan la li imaam ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi wax kene wax ji ne ndigalu jihaad mu ngi amee woon ma Makkatal Mukarrama njuumte la ndax contexte aaya bi sax day wane loolu kene mbir mu mu ngi xewoon ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak muhaajiruuna yi wa ixraajihim ak génne giñ leen génne min diyaarihim ci seen kër ya ndax borom bi subhaanahu wa taala bi mu nee na jox nañ digal permettre nañ lilladina yuqaataluuna ñi nga xam ne ñoom lañuy xeex ak ñoom di leen bunduxataal di ñan muy muhaajiruuna ñu génnee seen dëkk yi di màkkatal mukarrama ñooñ da jox nañ leen digal bi annahum zulimu lu tax yàlla jox leen digal ci ñoo xam ne ñuy défendre seen bopp di protéger wu nag léegi ci kuffaaru Quraysh ni ak seen noon yi bi annahum ndax ñoom zulimu des leen a tooñ wa inna allaha te buur yàlla ala nasrihim ci dimbal leen la qadir ku ko man la te ko def mu ne ñooñu mel ni dañ ne ko waa ñooñu ñooy ñan li tax imaam ibn al-qayyim ne lii day wan ginnaaw gàddaay gi la mooy côté bii borom bi ne alladina boo xamul ñi ma jox permission ñu mën xeex ñooy mu ne alladina mooy ñi nga xam ne uxrijoo des nee na génn min diyaarihim ci seen kër ya bi gayri xaqin ci loo xam ne teguñu ko ci benn dëgg ñu leen génn teguñu ko ci benn yoon ñoom daal amul benn crime boo xam ne ñoom def nañ ko bañ exilé leen génn leen seen dëkk ya illaa lu dul an ñu ne rabbuna suñu borom de allahu mooy buur yàlla moom daal moom kenn kenn kenn kenn daal moom lañu gëm loolu daal mooy li nga xamante ni mooy crime bi tax ñu génne leen mu ne ñooñu nag mooy ñooñu noonu walawlaa mu ne ñooñu la jox ndigal lii nag la imaam Ibn ne gis nga contexte bii surtout aaya boobu day wane ne mbir yi après gàddaay gi la bi ñu leen génnee ci seen kër yi ndax suñu borom moo ne da leen a ndax dañ leen a tooñ waaye dañ leen tooñ nan lañ leen tooñee mu ne alladhiina mooy ñi nga xam ne uxrijoo génn nañ leen min diyaarihim ci seen kër yi bi gayri xaqin ci loo xam ne teguñu ko ci yoon illaa an yaqulu rabbuna lu dul ñu ne buur yàlla mooy seen boroom suñu boroom kontine walaw laa dafu allahi nnaasa ba'dahum bi ba'd ne walaw laa bu dul woon de dafu dimbali gi nga euh, euh, défendre gi buur yàlla di défendre yenn ci nit ñi di jël ñenn yi teg leen ngir ñu ngir ñu nekk ay garde-fous ba ñeneen ci ñeneen ñi nga xam ne duñu def lu leen neex ci kaw suuf jii de di fi def lu leen neex bu dul woon loolu buur yàlla def mooy def gi nga xam ne moom la def nit ñi nga xam ne ñoom ñu noot ñi nga xamante ni ñooy yéeféer yi loolu de gis nga bu yàlla deful woon lool mais di nga gis ci biir yéeféer yi suñu boroom jël ñoo xam ne ñoom kii da koy jox puissance mu leer na gis nga kii buñ ko bàyyi woon moom rek ci kaw suuf moom rek wallahi dina fi tasaare mbonte suñu boroom jël ñeneen ñoo xamante ne nii même bu dee bi ñuy jullit mu def ñu am doole mais di défendre dëgg nga xam ne intérêt yi kële di taxawal bëgg koo def ci kaw suuf muy yóbboon nga gis keneen ki contrebalancer ko loolu nga gis mooy sunnatullahi ala al ard moo tax ca jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci lañu nekk makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima suñu boroom ne woon xulibati ruumu xulibati ruumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuun mu ne boobu xulibati ruum gañe woon nañ Rome nga xam ne ñaari puissance ñoo fi ne woon di puissance romain yi ak perse yi nga xam ne bu ñii naree defu kàccoor ñeneen ñi daldi leen su suñu boroom subhaanahu wa ta'ala noonu la def ba moo tax même suñu jamono yi nga gis même bu yàggul rek bi nga xamante ne nii fi la États-Unis ne fi URSS ne fi waaye jamono ñii nga xam ne moom lañ nekk URSS daanu ginnaaw bi mu fi jógee États-Unis ne fi Chine ne feek ñeneen ak yeneeni pouvoir yoo xam ne surtout jullit ñi nga xamante ne ni yi aqtaaril aalam ci dëkk suuf yi ci goxu suuf yi nga xam ne moo tee gars yi ak seen idée yu bon yu bari ñu yor même li ñuy tasaaroo tasaaroo li ci xéew agus buur yàlla di défendre nit ñi lenn li ci ñenn ñi ñooñu rawatina jullit ñi def bi mu def ñu daldi noon yéeféer yi mu ne kon budul woon défendre googu buur yàlla di défendre nit ñi lenn la ci lenn ñi de budul woon lool waat naa ne la mat këne dinañu dinañu tasaare de dinañu tasaare daldi bombarder daldi effacer ci kaw existence u kaw suuf sawaami'u nekk yi nga xamante ne mooy monastères yi monastères yi nga xamante ne chrétiens yi fa la ñuy nekk daal di nekk ci biir daal di dogoog lépp ak seen yooyu nga xam ne fa la ñuy dem di jaamu la nga xamante ni nee na ñuy la ñuy jaamu borom bi mu ne budul woon lii may défendre ñenn ñi ci ñenn ñu ne waat naa ne loolu dees na ko dammaate dees na ko fildee wa bi'un waaye damit di nga xam ne mooy seen église yi yi nga xam ne boobu nit ñi dañ fay dem moom di fa dem par ay dimanche yooyu de budul woon li yàlla défendre nit ñi lenn la naa ne kon église yi dinañ leen fi raafal ci kaw suuf jële leen fi wa salawaatu nekk fi nga xamante ne nii mooy synagogu juif yi nga xam ne fa la ñuy jaamoo yàlla kononte kon it des na leen dammaate daal li leen rajaxe toj leen wa masaajidu ak ay jàkka yoo xamante ne nii muy jàkkaay jullit ñi doom radiyallahu taala anhum yuzkaru fi asmullahi kathiira ci jàkk yooyu nga xamante ne nii dañ fay tudd turu yàlla lu baree baree bari mu ne nag wala yansuranna allahu man yansuru wala yansuranna allah te buur yàlla de dina dina dimbali wat na ne wat naa ne man buur yàlla dina dimbali man yansuru képp koo xamante ne moo dimbali diineem jiide buur yàlla dina la dimbali inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla la xawiyyun boroom noot la moo noot kenn du ko def loo dara la qawiyun aji am kàttan la azizun tamoo not ci nguuram am kàttan goo xam ne kenn manu ci dara mu ne ñooñu may dimbali ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne in makkannahum buñ leen jàppalee fi lardi ci suuf ci aqaamu salaata ñu taxawal julli waa tawu zakata te ñuy joxe azaka wa amaru ñuy dimbal ñuy digale bil ma'rufi ci njekki wa nahaw te ñuy tere anil munkari ci lu ñaaw walillahi te ñeel na buur yàlla aqibatul umur mujjantelu kon lii moo tax imam ibn al rahmatullah alayhi ne deuxième wane ne ku ne euh, ndigalu joxe xare mu ngi xewe Makka deuxième bi wane njuum la mooy aaya bi ci boppam toppal aaya bi ndax borom bi moo ne alladina ñooñu ma jox ndigal mooy ñi nga xam ne dañ leen a génne te Makka ba bañ nee Makka dañ leen a génneeguloon génne guñu alladina ukhriju dañ leen a génne min diyaarihim ci seen kër yi bi ghayril haqq yonent mi alayhi salaatu wasalaam à leur ci loo xam ne du dëgg illaa yaqulu loolu ñu ne rabbuna allah buur yàlla de mooy suñu borom. nangu ne yàllaa ñu moom moom la ñuy jaamu du xërëm yii la ñuy jaamu lool mooy seen crime bi tax ñu génne leen mu ne te ñooñu noonu yàlla di wax fii mooy muhaajiruuna humul muhaajiruuna mooy muhaajiruuna yi la du lansaar yi daal muhaajiruuna yi la ñi ñu génne lansaar yi kenn génnewuleen ñoo leen fat sax mu ne loolu deuxième point la buy wane ne képp ko ne ndigal lu joxe xeex mu ngi tàmbalee màkk njuumte la mu ne loolu mooy deuxième mu ne ñetteel bi wane ne njuumte la wax jooj mu ne li boroom bi wax ci aaya boobu ba léegi ci saar boobu di suuratul xaj mu ne haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim mu ne ñaari kuréel a ngi ñoo xam ne dañoo xuloo fi rabbihim ci seen boroom dañoo jàppante te moo wàccoon ci waa mu ne nazala fi lladina tabaarazu yawma badrin minal fariqayn gis nga aaya bi ci suuratul xaj la bokk mooy aaya dix-neuf ci suuratul xajj la wàcc te aaya bii haadaani xasmaani ixtasamu fii rabbihim ñaar ñaar ñaar ñaari kuréel a ngi yoo xam ne dañoo xuloo dañoo jàppante jote fii rabbihim ci seen borom mais ñooñu mu ne ñoo ñooy ñam te mas nañ ko fi gis hadith sayna Ali ibn Abi Talib bi mu waat ne man maay kiy njëkk a ci kanamu sama borom ngir xusuuma googu di am joxalante googu dama digganteeg borom ndax li nga xamante ne ni moom mooy ki njëkk a rey moom Seydina Hamza ibn mu Muttalib te Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu da doon waat ne aaya mu ngi wàcc ci Hamza wala Seydina Ali wa saahibayhi di Ubayda ibn al ibn uh, uh, di mbokk yonent bi salaam ñett ñi njëkk a jaa xeex def corps à corps ak kuffaaru Quraysh ni Badar ñett ñooñu ci ñoom la wàcc. loolu aaya bi imaam Abu Zar da doon wàcc ci ñoom la wàcc te aaya bi mag kii eh, kii la ci ñooñu la wàcc te loolu Badar kañ la Badar gis nañ premier année bi ñëwagul kon kañ lay deuxième année bi kon kay loolu Medina la mu ne loolu aaya bii nii nazalat fi lladina tabaarazu yawma badrin min al fariqayn haadaani xasmaani fi rabbi mu ngi wàcc ci ñi nga xam ne ñoo léewaatoo woon diggante Seydina Hamza la woon Seydina Ali ibn Abi Talib ak Ubaydat ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhuma ci jullit ñi ñoom ñoo doon léewaatoo ak ñan Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a al-Walid ibn Utbat la woon ñooñu ñett ñooñu ci yéeféer yi ak ñetti ñi jullit ñi ci ñooñu la aaya bi wàccoon te loolu Badar la woon xare Badar te aaya boobu noonu pourtant ci suuratul xajj bi nga xam ne saar boobu makkiya la ci saar boobu la aaya ba ne ne loolu day ware ne tamit képp ku ne digal lii ñu ngi ko joxewoon makka te du medina kooku njumte la mu ne ñeenteel taxaw leen imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi pareegul mu ne ginnaaw yii yëpp ah kon imaam mbir yi leer na mu ne xaaral rek xam-xam non imaam ibnul qayyim moom nii la mel moom rahmatullah moom bu jàppee masala moom bu doonu jën la da koy dépêcher ba dindi dépêcher dindi mbir yi désosser bokk désosser ba benn yax du ci desati lépp lay simpi la ilaha illallah noo kéemaan la woon moom ci ci lii quoi mu ne ñetteel bi euh, ñeenteel bi euh, mu ñëw wax ci yooyu euh, peut-être Euh, nañ dem ci juróomeel bi ndax yii yëpp leer na mais nañ dem ci juróomeel bi kii ngir faire l'économie du temps mu ne juróomeel bi annahu amara fiha bil jihaad alladhi ya'ummu al jihaad bil yad wa ghayri wala rayba anna al amra bil jihaad al mutlaq innama kaana ba'da al hijra amma jihaad al hujjati fa umira bihi fi makka bi qawlihi fala tuti'il kaafiriina wa jaahiduhum bihi jihaadan kabira mu ne bihi ay bil qur'aan jihaadan kabira fa haadihi suuratun makkiya wal jihaadu fiihaa min fiihaa huwa tabliig wa al jihaadul bihi fi suuratil hajj fa yadxulu fiihi al jihaadu bisayf mu ne juróomeel te li tax ba tëb bala ñëw ci bii moo gën leeral li taxoon nga ne wa jaahidum bi jihaadan kabira boobu loolu màkk la woon di mu ne ah mooy suuratul furqaan la woon saar boobu Makkiya la te jihaad dañ fa doon wax see leer loolu xam nañ ko waxoon nañ ko mooy pour lan la woon euh, leeral ak jottali kanta jihaad gi ñuy wax fii udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu ci suuratul xaj bii mooy jihaad bi nga xam ne euh, sayf mooy jaasi bu jaasi bi da ciy dugg mooy pre première bi sax moom lañuy wax léegi euh, kon nga ne ma waa léegi euh, xadiis sayna Abu Bakar bi ñu fi wax nag moom imaam Ibn al-Qayyim daal di ciy ñëw ci argument yi mu indi pour tontu ñu ne jihad dafa nekkoon farata euh, euh, lii avant quoi euh, Makka lañ ko lañ ko lañ ko yoonale mu ne sixième bi que ne imaam al-Hakim dafa solo ci mustadrak ci xadiisu al-A'mash mu jële ko ci muslimul batin muslim al batin mu jëlee moom muslimul batin mu jële ko ci Sa'id ibn Jubayr Sa'id ibn Jubayr jële ko ci Seydina Abdullah ibn Abbas muy xadiis bi ñu waxoon ne bi ñoo xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu génn Makka ñu génn ko Seydina Abu Bakar dane waat génn nañ seenu yonent wat naa ne dinañu al nee na mu wàcce udina lilladina yuqaataluun mu ne wa hiya awwalu ayatin nazalat fil qitaal moom imaam Abdullah ibn Abbas ko waxoon sànq mu ne mooy aaya bi njëkk bi wàcc ci wàllu xeex imaam Ibn al-Qayyim waxoon nañ la xadis bu rëy la mu ne wa huwa la charte saxiixayni ci charte imaam muslim ak imaam al buxaari imaam muslim la ne mu ne wa siyaaqul suura mais gis nga saar bi contexte saar bi moo ñuy wan ne ne saar bi suuratul xaj fiiha makki wa madani loolu war ak li mooy ne saaru boobu dafa am makki loo xam ne suura saaru makki la aaya makka la am yoo xam ne madani la voilà ndax fa inna qissata ilqaa'i shaytaani fi umniyati rasul makkiya ndax li nga xamante ne ni mooy lim naan loolu gisoon nañ ko ci dañuy gis euh, euh, suuratul jinni non suuratul najmi ba jullit ñu jógee euh, Éthiopie dégg ne ko faaru Quraysh ni tuub nañ loolu waxoon nañ foofu que ne histoire boobu que ne suñu boroom naan bu yónnee yonent lu dul amul seytaane dina fexe sànni ci liñ ko yónni daal voilà boobu noonu euh, mu ne loolu makkiya la léegi lii dañuy won lan këne kon jihaad bi ci njëkk borom bi subhaanahu wa taala da ko yoonal medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci saar boobu mu ne kon imaam Ibn al-Qayyim ne kon ñu daal di leen permetre ñu daal di jihaad te farataaluñ ko ci ñoom loolu mooy premier bi mooy udina lilladina yuqaataluuna ñooñ permetre lañ leen bi annahum kuena ñoom zulumu dañ leen a tooñ te buur yàlla ci dimbali leen ku ko man la loolu mooy lan mooy buur yàlla daf ko permettre mooy premier deuxième étape ginnaaw bi mu nekkee lu xaraam summa ginnaaw gi moom imaam Ibnul mu ne summa ginnaaw googu nag furida alayhimul qitaalu ba'da dhaalika liman man lam duuna man lam yuqaatilhum mu ne ginnaaw gi ñu daldi farataal ci ñoom bi bu ñu ko rawee Makka dafa xaraamoon ba début Médina ginnaaw gi ñu permettre permettre mooy bu ma neexee def bu ma neexee bana def après loolu suñu boroom nag daal di koy farataal suma furida alayhimul qitaal mu farataal xare xeex ginnaaw loolu farataal ko li man qaatalahum mooy ñu riposte ci ñi nga xam ne ñoo leen xeex ku leen jamati nag ñu jam ko fay na man lam yuqaatilum ñi xeexul ak ñoom nag ci yéeféer yi déedéet ñooñu farataalu jihaad ci ñoom loolu lu koy wane mu ne waqa mu ne yonent bi suñu boroom ne ci suuratul baqara wa qaatilu fi sabilillahi alladhina yuqaatiluunakum suñu boroom wàcce aaya ne wa qaatilu rayante leen xeex leen xeex leen fii sabilillahi ci coonu yàlla kan ngeen di xeexal alladhina yuqaatiluunakum ñi xeex ak yéen muy boobu riposte le la yàlla nag farataal ne léegi faratal ci jullit ñi wa qaatilu mu jox leen digal nag ne leen léegi képp ku dala ci seen kaw dal leen ci kawam voilà wute naag bi mujj bi mujj permission rek la woon mu ne nag summa loolu mooy troisième étape quatrième étape summa furida alayhimul qita qitaalul mushrikiina kaffa ginnaaw loolu mooy ci dundug yonent bi alayhi salaatu wa salaam te étape yi yëpp nañ leen gis insha allah suñu boroom daal farataal ci ñoom ñu xeex ak julli ki yéeféeri ñoom ñépp nga xam ne loolu la ne ngeen xeex ak ci suuratu tawba mushrikuuna kama yuqaatiluunakum kaafa xeexal leen ak yéeféer yi ñoom ñépp comme ni nga xamante ni noonu lañuy ñuy xeexeeg yéen ñoom ñépp gis ne ba loolu biir soriwul ak bële mooy ndax dee dane wa qaatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu te ngeen xeex ak ñi nga xam ne ñooy ci yoonu yàlla ñi xeex ak yéen bu leen nag bu leen ëppal bu leen yem leen ci liñ leen def bu ngeen di riposter ndax kat buur yàlla bëggul laa yuhibbul mu'tadin imaam Ibn al-Qayyim ginnaaw gi ñu daal di koy farataal ci ñépp mu ne waqaatilul mushrikiina suñu boroom ne xeex ak leen ak yéeféer yi ñoom ñépp kamaa kenn ni nga xam ne yuqaatiluunakum kàffa la ñuy xeex ak yéen ñépp mu ne ba pare mu wàcce ne kutiba aleykumul qitaal farataal nañ ci yéen xare wa huwa kurhun lakum te lool mbir la moo xam ne nag neexu leen wa asa an takrahu shay'an amaana yéen ngeen nit ñi ngeen bañ dara wa huwa xayrun lakum fekk moo gën ci yéen wa asaa te amaana léeg-léeg tamit an tuhibbu ngeen bëgg shay'an mbir wa huwa sharrun lakum baaxul ci yéen kon loolu mooy maratibul jihaad yi ci dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon bi ci njëkk bu ñu récapituler dafa newoon loo xam ne dafa xaram Makka ba moo taxoon liñ leen doon teg yépp yonent bi aleyhi salaatu doon leen wax muñ leen mu nekkoon loo xam ne dañ ko xaraamaloon ci ñoom ñu fayu loolu la ginnaaw loolu ñu daldi leen permettre ñoom jullit ñi léegi nag ku leen euh, xeexateeg ñoom ñu am nag droit mën a fayu ak ñi xeex ak ñoom waaye nag wala tentadu mu ne nag bu leen ëppal te bu leen jéggi dayo bu leen dépasser nag les bornes ci bu ngeen di fay ginnaaw gi mu farataal ko ci ñi nga xamante ni ñooy euh, euh, ñi nga xam ne ñooy yéeféer yépp comme niñ leen di xeex yéen ñépp buñ mujjee nekk seeni noonu ñoom ñépp di xeex ji ñu far nekk farata ci xeex ak yéeféer yi euh, kon loolu mooy étape yi nga xam ne ci lañu yoonale jihaad nga gis ne par étape la ko suñu boroom def euh, fadailul jihaad ngëneel yi loolu duñ ci dugg ci introduction bi nii dinañ bàyyi ci biir xare yonent bi aleyhi salaatu wasalaam <coughs> ya fay xew ak yi muy wax ci ngëneel yi loolu dinañu ko wax waaye introduction bi muy lu am solo loo xam ne euh, gisoon nañ ko ci jataay bi weesu waxoon nañ ko muy jihaad dafa am charte yoo xamante ne ni nit manula jihaad sans charte yooyu exister même bu dee mbir mi nekkul loo xamante ne farata la farata la comme niñ la ko waxe fardu ayn kii la kifaaya bu ci ñenn taxawee wàcc na ñeneen ñi ba mu des kaa yi nga xam ne dañoo songu dëkk bi songu leen amatuñ lu boobaa imam bi mooy ñu défendre seen bopp nag day nekk farata ci képp kenn loolu mooy bokk na ci yi nga xam ne noonu lay demee gën a jiyaat léeg-léeg mu nekk farata ci ñépp bu dee dañoo dugg dëkk bi di saccager fépp bu boobaa képp ku mën a yor arme day yor arme ngir défendre seen bopp waaye day nekk farata ci képp koo xam ne imam bi wala président bi moo désigné ne yéen mbooloom diw ak diw ak diw yéen lañ désigné ngir ngeen taxaw li nga xamante ni mooy jihaad ji te bi ci ëpp wenn bu amoon solo tamit ci yooyu mooy ne këne jihaad nit ki du ko def sans permission ay parents comme ni nga xamante ne nii loolu xadiisu ñëw na ci say imaamul Buxaari yi boo demee ci sunan yi ñoom ñoom ñépp bi ci gën a mooy xadiisu imaam Abu Daawud bi radiyallahu anhu rahmatullahi alayhi ci sunan bi moom waa même kii bi la mais moom bosam euh, riwaayam dafa gën leeral mbir yi saxaaba biñ la doon wax mu jóge yaman ñëw ne yonent bi alayhi salaatu man bàyyi naa samay parents ñu nga fa di jooy euh, euh, mu ne leen yonent bi alayhi salaatu ne ko dellul dellul foofa fa adhikuma ah adhikhuma kama abkaytahuma ne ko dellul foofu boo demee nga daal di leen reetaan loo comme ni nga xamante ne noonu nga leen jooy loo loolu moo tax jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñu wax lool ne jihaad moom moom du nekk lu dul ci ndigalu ñaari waajur moo tax imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ci sahih dana ne baabul jihaadi bi idnil abawayni baabu lii buntu la ci kitaabul jihaadi wa siyar buntu la boo xam ne al jihaad jihaad bi idnil abawayni ci ndigalu ñaari waajur yi muy sa baay ak sa yaay ci la ëndee xadiis boobu mu ne muy xadiis abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu mu ne jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fasta'dhanahu fil jihaad fa qaala ahayyun waalidaak qaala na'am qaala fa fiihimaa fa jaahid allah allahu akbar nee na moom abdullah ibn amr yi yëpp waa ashaabu sunan ak ñooñu yénne nañ ko ñoom imaam muslim waa ji dafa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man di dama di sàkku ndigal ci moom ngir mu dem jihaad yi ànd ak moom mu ne ko ndax sa ñaari waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw mu ne ko fa fiihima fa jaahid ci ñoom demal ci ñoom nga jihaad foofu mooy nga dimbali leen birrul waalidayni neewal foofu di leen defal li leen gërëm li leen di gërëm loo te lu xaraam nga nekk ci lool nga loolu mooy sa jihaad moo tax jumhuurul ulamaa ne lii nii nii nii nii lii nii mooy ne jihaad du nekk lu war même bu ñëwee ba naan diw mii daa war a jihaad yi mooy fokk ay am d'accord ci voilà na ko noon imaam Abu Sa'id al-Khudri tamit soloo na même xadiis bi mi mii waa ji dafa ñëw ne dafay bëgg a jihaad yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ndax sa parent yi ñu ne waaw bu muy génn mu ngi jooy mu ne demal nga reetaan loolu comme niñ leen jooyloo demal nga del te yaman lañ jóge yooyu yépp nga gis euh, mbir mi lool la voilà mooy ne lool la léegi nag yooyu dañ koo war a xam tamit te di ko jàngale di ko wax nit ñi te bañ a topp ces fous nasaraan yu xamul dara yi nga xamante ni ñoom ñoom moom moom moom boolewuñu boroom xam-xamul islaam yi ci dara ba xew di xew après ñu bëgg leen koo jiiñ moo tax euh, te kii ni imaam al yi dafa solo même kii bi histoire bu mel nii mu jëla ko ci Muawiya ibn Jahima as-Sulami mu jëla ko ci baayam di Jahimatu Sulami mu ne moom dama ñëw ataytu nabiyya dama ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko sàkku ci moom ngir ma jihaad après yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ndax am nga yaay ndax am nga yaay hal laka min um qaala naam mu ne waaw am naa yaay kay qaala mu ne alzimha mu ne ko saxal ak moom demal ci sa yaay nga sax ak moom te di ko di liggéeyal waaw akbar am na boobu dane ko fa alzimha fa innal jannata fa sam wala foofu fa innal jannata sam demal foofu ja sa yaay nga liggéeyal ko te nekk ak moom te nga xamante ne nii àjjana foofu la nekk nga ne ma mais yow ndigal li nga wax nag daa réya ah. fat yow yii nii yëpp gaa waaw yii yuy wane la mais ndigal quand même que ne foog mu am ndigal ñu ne la déglu yonent bi eh, Seyna Abu Sa'id al bi ñu la doon wax Seyna Abu Dawud soloo ko nee na waa ji bi nga xam ne ci la ñëw wax ko loolu dane yonent bi alayhi salaatu dane ko irji' dellul mooy ñaari waajuram yam bàyyi ñuy jooy ak mu ne ko fasta'zanhuma fa in adina laka fa jaahid wa illa fa barrihuma fa barrihuma dalu xadiis boobu imaam Ibn Hibbaan daal na koy solo eh, imaam abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu xadiis mu ngi ci sunan abu daawud te wér na imaam ibn hibbaan wéral na ko solo na mu ne moom bi mu ñëwee waajooju ne jawaaw ñaari waajuram yi dafa kii dafa da leen a bàyyi ñuy jooy bi muy ñëw di jihaad yonent bi alayhi salaatu ci riwaaye bi version bii dana ko dellul fasta'dhanhuma nga ñaan leen ndigal ci nga ñëw jihaad man fa in adina laka buñ la joxee ndigal fa jaahid ñëwal nga jihaad ñëwal nga ànd man génn ci xare yi wa illaa bu ñu bañee nang fa teewoog te nga gërëm loo nekk ci seeni ndigal nekk ci lu leen di gërëmloo fekk lu dul lu xaram moo tax imaam al-Hafiz ibn ci al-Fath ne qaala jumhurul ulama yaxrumul jihaadu ida mana al abawaani aw ahaduhuma waaye à condition bi sharti an yakuna muslimayn li anna barrahuma fardun fardu aynin alayhi wal jihaadu fardu kifaaya ndax lan lan moo tax lan moo tax loolu am lan moo tax mbir yi war a demee nan mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne jumhurul ulama muy li ëpp majorité boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne jihaad day nekk lu xaraam bu dee ñaari waajur yi ànduñu ci ku nar a jihaad yi ñaari waajuram àndu ci dafa xaraam allahu akbar nag du ñu ragal a wax dëgg fenn yoon pour ñu taxer ñu de laxiste de laxisme ou bien walla moom day neexal yéeféer yi eh ñoom yéen ñoom ñiy wax loolu ñoom ñépp ñoom ñooy les principaux responsables mu moom imaam alxaafiz ibnu Hajar rahmatullah alayhi mu ne euh, jumhuurul ulamaa de muy lépp ci borom xam-xam yi de rahmatullah alayhim li ñu wax leer nee nañu que ne jihaad sans sa sa permission say waajur dafa xaraam voilà mais wala kenn ci ñoom bañ aw ahaduhuma bu kenn nee déedéet mooy ne fa mooy waa ji moom moom moom moom xalaat na ci moom mu génn naan day geeri moom léegi mu ne nag ba mu des a condition ñu bañ a nekk nag ay yéeféer bu dee ñoom ay yéeféer lañu euh, ndax bu boobu mooy mën nañ ko tere ngir bañ bëgg a xeex lislaam a tax ñu ne ko du dul dem même bu dee ne loolu wax jooju sax boroom xam-xam yëpp d'accorduñ ci ku même li imaam as-Saw euh, nu mu tudd euh, imaam as-Sawri moom dane lu même ñooñu ci lañ même même bu dee ne ñoom duñuy jullit ci lañu sauf que dinañ xool affaire bi mais mais ñoal ñoom ci liñ doyal ci lañu bu ñu nee déet déet mais boroom xam jumhur dañ ne non il faut ñu xool ndax bu dee ne ñooñu lañ dañuy xool lu motiver seen wax jooju ndax lan lan moo tax moo ne ndax ndax lan ndax birrul waalidayni mooy rafetal jëme sa way waajur loolu farata la ndax suñu boroom moo moo ne wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyah wa bil walidayni ihsaana yonent mu ne boroom bi moo dogal moo digle ngeen jaamu kurul benn yàlla wa bil kanta say waajur nag ihsaanan mooy ne moo farataal ngay def ci ñoom njekk lool farata la alors que jihaad fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi defee kii kon ñaar yooyu far loo xam ne lii farataay jëmm la bu taxawee ak loo xam ne bu ko ñenn ñi defee baax wàcc na la ban la ñuy jiital bien sûr bi nga xamante ne moom jëmm fa obligation la ci kenn képp kenn ku nekk loolu la loolu mooy li nga xamante ne ni mooy wax gi Euh, te loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala euh, mais mais mais mais mu ne fa ida taayana al jihaadu falaa idna léegi nag bu dee comme cas yi ñu waxoon dañoo songu dëkk bi deux cas deux coups nga xam ne fu ne la ubbi yi jóge ñu kii leen mbedd yi yépp bu boobaa imaam bi ne ko yow demal wala yu mel noonu wala moo xam ne moom moom dafa dafa dafa obligé mu bokk ci mbir yi bu boobaa moom jarul amul ñu naan ay nañ moom ñoom joxe na ndigalam joxewul ndigalam non déedéet noonu moom euh, euh, c'est c'est c'est kii loolu kenn du fa bàyyi xel loolu mooy li gën a doy léegi nag euh, pour jeexal mooy mooy léegi lan mooy jihaad dëgg-dëgg sax ci ci yoonu yàlla yeneen ci lay saar sam dañ ko koo laaj daa am ku ñëw ne ko xadiis yi ñu ci sax yi ñu ngi ci sunan yi ne ko waaw yeneen ci lay saar sam almaru nit ki yu jaahidu xamiya nit de mën na ñëw di jihaad ndax affaire fim mu bokk voilà pour mooy ñuy wax le la patrie voilà dinañ xam ne ñu les américains wala ñu les sénégalais duñu seen moroom on va les massacrer on va amener nos la ak ñun waa Njàmbur l'empire du Jolof duñu seen moroom mu ne nit dina ñëw waa ñu ne ko mais nit day xamiya wala yuqaatal li yura makaanahu inda an-nas nit tamit dina xeex ngir ñu gis moom mooy ak fi mu toll ci société bi ak guerrier gi mu doon voilà que ni sawaay guerrier la de sawaay ndikki vrai vrai xeexkat la nag mu ne am na ñoo xam noonu la ñuy def ak ñu xam ne ñoom ñooy ñan ci société bi léegi wax ay wax ne ne ko fa man fii sabilillah ñii ñépp ana kan nag moo ci nekk ci yoonu yàlla kan mooy ki jihaad ci yoonu yàlla yeneen time saar saam joxe euh, kii boo xam ne réponse boo xam ne ku nekk rek xoolal sa bopp ci yow yow mi naan dangay jihaad yi xoolal sa bopp ndax yaa ngi matal nga looloom déet moo ne man qaatal li takuuna kalimatullahi hiya al fi sabilillah mu ne mooy réponse boo boo xam ne amatul dayeen mu ne képp koo xam ne daal xare na ngir kalimatullah di laa ilaha illa féete kaw kooku mu ngi ci yoonu yàlla kon nag képp ku fiy xeex ngi al qawmiyatul al ifriqiyaak ay arabiyaak pour le panabari ay panafricanisme looloo tax ngay xeex wallaahi na nga xam ne loolu moom newoo fii sabilillah ndax yonent mi alayhi salaatu saa nee na képp daal gis nga ñëw ñi ngi ma wax nii yépp képp ki nga xam ne moo nekk ci yoonu yàlla mooy képp koo xam ne xeex na li takuna ngir mu nekk kalimatullahi baatub yàlla hiyalu ulya mooy féete kaw kooku fii sabilillah kooku moo nekk ci yoonu yàlla mooy boo yëngatu jihaad jéeg li ngay def yépp boo jihaad yàllaay tax que ne l'islam la ñuy néewal doole wala lislaam moo bëgg nga bëgg mu féete kaw koo ku nga xam ne loolu mooy sa principe ci jihad kooku mooy jihad mais ils vont ils vont nous entendre ils vont qui on a déchiré notre honneur cette patrie qui non yonent bi masula xeex ngir qawmiyatul arabiyya naan ay nous les arabes déedéet ku xeexe loolu moo tax euh, imam Abu Dawud euh, rahmatullah dafa solo ci sunan bi ci jële ci Abdullah ibn euh, euh, Umar radiyallahu ta'ala yonente mi alayhi salaatu salaam wax ko lool wax ko lool ne ko yaa Abdallah ibn Umar ne ko boo xeexee ngir ay ngir fi nga bokk ak yooyu di ko gisan ah. boo demee fa yàlla lool nga fay am waaye boo xeexee wax ko limal ko yu bari ne ko boo fi xeexee yooyu yëpp pour loolu loolu boo demee moom ngay moom nga fay fekk Allahu akbar kon mooy ku xeex nga ay ay la patrie yooyu yooyu fi caaxaan yooyu ay la patrie l'honneur de la patrie à été foulé woo sol ils vont nous voir non yàlla moom xamul loolu l'honneur de patrie boo xam ne en général patrie bi ay njaaxum rek la newee ci àddina bi non kooku taxul ñuy wax patrie yooyu moom affaire caaxaan dëgg la ñooñu nag mooy ne yooyu amul benn solo kon nag ki nga xam ne daal moo xeex ci yoonu yàlla moom la yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne man qaatala képp koo xamante ni nii xeex na li takuuna ngir mu nekk kalimatullaahi baatu bi yàlla hiyal ulya mooy féede kaw kooku na ko leer ne kooku fa huwa moom waa jooju fi taatillah mu ngi ci kooku fa huwa fi sabilillah mu ngi ci yoonu yàlla loolu nag affaire yéene la voilà te yéene yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na daal man daal li feeñ la ma yàlla àtteloo wallaahu yatawalla sarair kon loolu ci li ñuy tëje li nga xamante ne mooy introduction ci wàllu e, bunt bii di ghazawaatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam am na lu ñu waxoon ne dinañu ko def muy ñaata xare la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare ak e, wuute yi ci am